ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadou Salihine min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu salati wassalam fil babi at-tasi'i wa thalathin وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه waman kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyaskut rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala bi haadhal lafz wa rawal buxaari rahimahullahu ba'dahu kon al imaamu nawawi rahimahullah ci suñu jataa bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon na ñaari xadis li ñu ko mujj woon a gis moo doon xadis numéro 308 ñetti téeméer ak juróom ñett bi nga xam ne moom la jële woon baleej sayna Abu Hurayra mu ne woon wa anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falaa yu'zi jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu bani mu jeexe waxoon nañ la xadis boobu <coughs> am na xadis bu niroog moom bu al imaam di mooy xadis bii te tuddaloon nañu ko mooy xadis Seydina Abu Shurayh kon mooy hadith numéro trois cent neuf ñetti téeméer <coughs> Abi Shurayh al-Khuzaa'i na mu ngi jële ci Abu Shurayh ko joowoon ci waa Khuzaa al-Adawi naan al-Adawi al-Khuzaa'i eh, al-Ka'bi al-Hijazi gisoon nañ ko fan yene moo même bu am na wuute ci ay turam <clears throat> mu ne anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala nee na man kaana képp xam ne nekk na yu'minu di billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir bés bu mujj ba fal yuhsin ilaa jaarihi na rafetal jëme ci ki nga xamante ne mooy dëkkandoowam de loolu mooy bu njëkk wa man te képp koo xam ne nekk na ba léegi yu'minu di gëm <clears throat> billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba ne dina xew te des na ko fay la ma xam ne moom la doon jëf ci kaw suuf te dina ci dajeek boroomam bu roogee kooku nag bu dee lool la lool gëm na ko fal yukrim nay teral dayfahu ganam wa man kaana te képp koo xam ne nekk na yu'minu di gëm billaahi ci yàlla wal mil aaxir ak bés bu mujj ba fal yaqul nay wax dongo xayran yiw aw bu paree ca yiw amul yiw ju ma wax li yaskutna tey jigéen mañam mooy na noppi mu ne rawahu solna soloona lii muslimun hada <coughs> lafz imam muslim Abul Husayn moo ko soloowe ci kaddu gii ma indi Imam An-Nawawi mu ne rahimahullah wa rawal Bukhari <coughs> kanta Imam al-Bukhari moom soloo na ko rahimahullah ba'dahu lenn ci hadis bi voilà kon hadis bi mu al Imam Muslim ibn al-Hajjaj ah, kon moom am na lum ci solo imaamul Buxaari naka noone imaamul Muslim ak naka noon al imaamu Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahimahullahu taala solo na ko al imaamu Maalik solo na ko ci lu jiitu euh, solo na ko ci lu jiitu naka noon al imaamu Ahmad al imaamu Abu Daawud al imaamu Tirmidi ak al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi alayhim al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayni <coughs> moom mu ngi koon di ci kitaabul iman ah baabu ikraamil jaari wa dayf buntu bi eh, eh, eh, suraax yi def lool mu ne haddasanaa Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr jamii'an mu ne haddasanaa ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Qurashi al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kufi Abu Abdirrahman jami'an ñoom ñëpp ñoom ñaar ñi an Ibn Uyayna ñoo ko jëlee ci Sufyan muy doomu Uyayna mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi al-asl waaye al-Makki rahimahullahu ta'ala qala ibn Numayr mu ne sama sëriñ bi ma mujjee tudd dana Zuhayr ibn Harb Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr dañ ko ibn Numayr di ko dàkkantale maamam mu ne doomu Numayr bi dane haddathana nii la ko waxe moom Sufyaan ki ñu nette mooy Sufyaan an Amrin mu jëla ko ci Amr ibn Dinar mooy Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad al-Jumahi mawlaahum rahimahullahu ta'ala ah, annahu sami'a Naafi' ibn Jubayr kana dégg na Naafi' ibn Jubayr di Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy ah. doo sëtu doomu kii la Jubayr ibn Mut'im di sëtu Mut'im al-Mut'im ibn Adi bokkoon ci saadaatu Quraysh jamono Yonent mi alayhi salaatu wassalaam ah, ah, Jubayr moom ta saxaaba la mujj na tuub yuxbiru muy xabaare moom Naafi' ibn Jubayr an Abi Shurayh ne jëlee ci Abu Shurayh muy Abu Shurayh al-Xuzaa'i waxoon nañ la Xuwaylid ibn Amr mooy li gën a nañu am na ñu ne Abdurrahmaan ibn am ñu ne Amr ibn Xuwaylid ah, waaye li gën a siiw mooy liñ wax njëkk ji Xuwaylid ibn Amr ibn Saxr ibn Abd al-Uzza ibn Muawiya kon nag ibn al-Muhtarish ibn Amr ibn eh, ba ni muy demee ba kii léegi nag moom eh, Ka'bi la eh, am na ñu ne Ka'bi la am ñu ne waaw Adawi am ñu ne voilà loolu al-Xuzaa'i radiyallahu anhu anna nabiyya man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jaarihi wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut mu ngi nii nii nee na lii la imaam Muslim solo bi hada lafz mu ngi nii fii la ko ndi ci kitaabul liimaani léegi gàndaal imaamu ah, imaam Muslim da koo soloo ci kaddu gi waaye soloo na ko ci geneen kaddu hadis ndax numéro 48 moom wax na day tegale hadis yi bi mu ci tegee hadis bi mu ci teg moom imaamu muslim mooy beneen hadis boo xam ne même bi la mee ci yeneen càllale yu wute gi yoo xamante ne nii waxul fal yuhsin ila jaari mais foofu mooy boobu nag moo niroog imaamul Buxaari léegi nag nañ la wax imaamul Buxaari rahimahullah bi mu ne moom soloonal euh, lenn li al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala <coughs> soloona ko fu bari te niroo ko ci kitaabul adabi baabu man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jaara waaw si buntu boobale mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Qula'i al-Misri ad-Dimashqi Abdullah ibn Yunus at-Tinnisi ah, rahimahullah min Tinnis rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana akhbarana taalib imaam Maalik lool bu mag qad mu ne xaala qaala haddathana nettali na al-Layth mooy al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abu al-Harith dëkkoon Medina mujj dellu dem Misra al Misri muy borom xam-xamu Misra qaala rahimahullah haddathani mu ne nettali nanu Sa'id al Maqburi muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al Maqburi liñ ko fi gis ya bari na al Madani rahimahullah ta'ala Abi Shu'an Abi Shurayh moo ko jël Abu Shurayh al Adawi annahu qaala sami'tu sami'at udhunaya wa absarat aynaya mu ne takallama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam moom daa bari muy waxe nii loolu la waxoon <laughs> al asdaq Amr ibn Sa'id al asdaq ba mu koy wax keroog naan ko izan li ayyuha al amir permettez-moi oh l'émir tuddoon nañ ko fi fan yële jamono yële oh permettez-moi oh l'émir maa ngi lay ñaan nga jég nga may ma rek ma wax la ay kàddu yoo xam ne samay nopp ko dégg ci yonent bay saa sam samay bët xool yonent bay saa sam jëme ci moom keroog bi mu koy wax te sama xool takk na ko waaw <laughs> dégg na usanaay sama ñaari nopp yu absarat te gis na ay naaya sama ñaari gët yi xii na geroog ba nga xam ne takallama nabiyyu ba yonent bi saa saa bi génne kaddu yu sell yi ci diggante tuñam ya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaa'izatahu waxoon nañ la ko jotaay bii weesu ne nañ ci ñëw voilà riwaaye bii imaam Muslim indi na bii bii mais bii la niroog ki nga xam ne mooy al imaam al-Bukhari rahimahullah qaala nee ñu ne ko biñ ne jaa'izata qaala ñu ne ko wa maa jaa'izatu ya rasuulallah waaw mais yeneen tubaab yi saa saam mooy. képp koo xam nañ commencé waat wax ko benn yoon mu gaaw man kaana képp koo xam ne yuminu ah, gëm na billahi ci yàlla wala yawmil aaxir bés mujj ba fal yukrim nay doral jaaru ganam wa man kaana képp koo xam ne yuminu billahi gëm na yàlla wala yawmil aaxir bés bu penc ba bés bu mujj ba fal yukrim nay teral dayfahu jaa'izata jaa'izata mooy la nga xam ne moom la ko war a jox di ko ko tuuf ci ay li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay teraanga yu ngi koy defal na ko defal ay teraanga di ko jox yoo xamante ne nii soo amuy teraanga yu ngi koy defal wala mu jox ko loo xamante ne nii comme que ci yoon la nekk daa ñëw euh, def ci escale war a continuer wala mu jox ko loo xam ne moom dina ci mën a am bés dina ci communauté vingt-quatre heures guddeeg bëccëg loo xam ne yóbbal la voilà loolu lay wax jaayizata moo tax xaala ñu ne ko wa wa maa jaayizatuhu mais yeneen tubaab yi saa saam jaayizatuhu xam nga jaayiz <laughs> jawaazu <laughs> la ngay la ngay jéggee bi wéy fa nga jëm waaw mooy jox ko loo xam ne moom dina ci mën a jàpp comme que ci waasu nekk la tumuranke na sa gan googee bu dee day jàll feneen bu ko defee nga jox ko loo xam ne moom dina ci mën a euh, jàll vingt-quatre heures wa maa jaayizatuhu ñu ne ko moo luy jaayizatuhu yow yaa rasuulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xaala yawmun wa layla mooy vingt-quatre heures guddi ak bëccëg <coughs> waaye wat diyaafatu kanta nganale salaasatu ayyam ñetti fan la fa ma kaana waraa zalika lépp lu ñëw nag gannaaw ñetti fan yi fa huwa sadaqatun alayhi loolu sarax la bu ki ñu kiy ganale di defal ka nga xam ne moo ko gane wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir képp képp koo xam ne gëm na yàlla wal yawmil aaxir yi ak bés mujj ba fal yaqul na yoo xayran yiw aw li yasmut wala mu ne mu ngi noppi voilà mu ngi noonu kon lii la nii la ko rahimahullah indi imaamu muslim wax naa la indee na ko noonu moom tamit solo na même terme yi ko al imaamul buxaari rahimahullahu ta'ala daal di solo moom itam daal di na koy solo moom al imaamu muslimu abul hajjaaj ci kitaabul luqata indi na ko foofu baabu diyaafati wa nahwaha foofu même kii voilà li mu waxee man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa jaa'izatahu qaalu wa maa jaa'izatuhu yaa rasuulallah fa yawmuhu wa laylatuhu wa diyaafatu thalathati ayyaam fa maa kaana waraa dhaalika fa huwa sadaqatun alayhi voilà léegi boo gisee xadiis bi ñu taxaw ci am na côté yoo xam ne gisoon nañ ko ci xadiis bi ñu génn wax nañ leen lu mooy xadiis Seydina Abu Hurayra bi di commencé man kaana yu'minu bil yawmi billahi wal yawmil aaxir falyuhsin ilaa jaarihi bii côté bii amu ci woon waaw képp koo xam ne gëm na mais Imaamul Buxaari eh, eh, eh, Euh, maanaam imaamul Buxaari imaam euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, eh, pardon hadith bi ñu génn bu Seydina Abu Hurayra bi waxuñu woon ni dina ñëwaat war na ñëwaat numéro hadith numéro trois cent quatorze soreetul mooy bunt bi ñu jëm après bunt boobu moom euh, imaam imaam indiwaat na ko waaw imaam indiwaat na ko foofu dina ko fi indiwaat voilà loolu dañ ko fàtte woon a wax <laughs> waaw mooy hadis ba numéro hadis numéro 308 da koy indiwaat numéro 314 ci bunt bi walillahi alhamdu wal minna fii li fi bees mooy fal yuhsin ila jaare waaw gëm yàlla bés pénc loolu taxawoon nañ ci fal yuhsin ku gëm loolu fal yuhsin nay rafetal ila yi ci li nga xam ne mooy dëkkandoowam di def lu baax ci moom comme ni ko alquran aay bi nga xam ne moom lañ gisoon wa bizil qurba wal yataama daal di woon euh, wax wal masaakin wal jaari zil wal jaaril junub waaw loolu rafetal boobu mu digle loolu la yonent bi saa saa wax nii mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mu ne wa man kaana yuminu loolu taxawoon nañ ci te képp ku gëm billaahi wal yawmil aaxir fal yukrim dayfa na teral gan côté bii dañu waroon a taxaw waaw xam nga yonent bi saa salaam dañ fal yukrim dayfahu jaa'izatahu ci beneen riwaay bi ba léegi imaam Abu Shurayh na ko defal li nga xam ne mooy jaa'izatum waaw loolu ñu wax ko mooy lan mu ne yawmun wa layla te at diyaafatu salaasa léegi loolu tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wute al imaamu an-Nawawi rahimahullah ash-sharh sharh minhaj al-minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj bi mu ëmbee hadith Muslim indi ci téere boobu mu ne gis nga hadith yi nii Ah, lenn lay wane ñetti xadiis yam fëndi mooy al am alal mutazahira dafa leer di wone alal amri ci kaw digle bi diyaafati wal ihtimaami biha wa azimi mawqi'iha ci digle ci rëyuk di yittewoo ganale ak di ko yittewoo ak rëyu màggaayu ak taxawaayam ci diine mu ne waqat ajma al muslimuuna ala diyaafa te boroom xam-xam yépp jullit ñi ak jullit ñi sax même ñu dul boroom xam-xam ñoom dëppoo nañ ko ne nganale daa nekk loo xam ne lu sharia yoonal la wa annaha min al mutaakidatil islam te daa bokk ci l'islam di feddale léegi nag mu des <laughs> waaw léegi lii yonent bi alayhi salaatu loolu day wane ne affaire bi farata la ganale wala déet ndax daa am ci yeneen yoo xamante ne nii bu nee fal yukrim dayfa ku gëm yàlla wala yow mi laa fal yukrim mooy wii ñu nekk loolu amru la mooy digle la te al amru al amrul mutlaq yaqtadi wujub digle goo xam ne dafa joyal bu ñu joyal la day wane na loolu euh, euh, day wane na kat euh, farata la waa léegi est-ce kon loolu lii day wane ne kon farata la wax ji yépp nag affaire bi nag fii nag la affaire bi nag nekk nag waaw waaw wax ji nag fii la nekk est léegi loolu day wane ne farata la ci kaw noonu nag ah ci la nag boroom xam-xam yi nag daal di wutee waaw ci la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wutee parce que ak leneen li tax ñu wute mooy hadith sayna Uqbat ibn Amir bi al-Juhani radiyallahu anhu nekk sahihayni nga xamante ne nii dañ ne dañ ne dañ ne ya rasulallah yow yu ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam innaka tab'athuna fananzilu bi qawm yow da dañ ñuy yebal léegi-léeg nag ñu wàcc ay nit ñoo xam ne falaa yaqruuna naa duñ ñu ganale fama tara mais yonente bi alei saa loo gis ci lool loo ñuy ci lool loo ñuy jàngal ci lool nu ñuy def fa qaala lanaa mu ne yonente bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonente bi alei saa salaam nañu in nazaltum bi qawmin fa amaru lakum bima yanbaghi lid-dayf faqbalu fa in lam yaf'alu fa khudhu minhu haqqa ad-dayf alladhi yanbaghi lahu waaw mu ne leen bu ngeen wàccee ci ay da di voyage yi ba dal ci ay ñoñ wala ngeen dem dal fenn waaw ndax dañ leen a yónni ngeen dem dal fenn ci ay nit faamaru lakum bima yanbaghi lid-dayf ñoom ñu digal leen présente leen joxal leen ganale leen ci loo xam ne mooy yàlla ngir gan faqbalu na ngeen nangu bu leen fa nekk nag nekk gan goo xam ne la loolof naan gan guy yeewu bëy ak guufoo yi waaw ñëw lu ñu ko jox mu ne non man duma man man man man man yii fan waaw comme ni nga koy dégg rek ci yu garaaw nga xam ne ngay dégg ñoo xam ne dañ naan ay sëriñ lañ mais benn yar amul ko waaw benn yar amuñu ko waaw waaw nettali woon naa leen sax lañu Cheikh euh, Abu Bakr njuga waxoon hafizahullah kebe <laughs> hein nga xamante ne euh, kilifa googu sëriñ boobu nga xam ne dem ci village bi gars yi di ko ganale waajal ko bis ba yëpp dañ koo waajal ndax bés la bu ñu xam waaw jigéen ñi koñ ba ci village bi yëpp bàyyi seen lépp nekk ci togg yi def lu nekk sonn ci waaw sëriñ ba amul dara lum def wala foo sëriñ bi amul dara lum def hein mu ñëw bàyyi dañ tegale lépp tegal ko gi ko ganale affaire yi ci teg am yooyu mu ñëw lekk ci ba pare di affaire yi neexul quoi yi neexul ba pare di leen di leen di ñàkk ay teggin di leen wax wax yu ñagas te kenn waxul ñoom ñu jàpp loolu ñu jàpp ñoom ci seen bopp mooy xoolal ma yu fi reewate yooyu rek. kan la mën a tarbiya ñépp jàpp ne fii ma ne moom lañ jokk moom lañ jokk koy jokk ci moom naan affaire yi neexul ay da ngeen a réew yu mel noonu noonu wax ko bari naan moom ñu mel la wax ñële quoi naan yi ak yii nee na amu ngeen amu ngeen yar ak yooyu ñii la ñuy togg ak yu mel noonu wal iyaazu billah wax yu xaw a mel noonu wal iyaazu billah yonent bi sa sam xoolal li wax bu ngeen wàccee ci ay ñoon ñu digal leen jox leen loo xamante ne yell na ci gan faqbalu na ngeen ko nangu ñoom li ñu am yéene leen ko te loolu la ñu am xam ngeen jox leen ko ngeen gis effort biñ ci def ak lool bul ñëw moo tax yenn yi nit da am savoir vivre waaw am na yenn yi bu dul ne ay pour des raisons de santé parce que am na yoo xam ne nit ñi dañuy allergique ci yenn yi waaw yenn lekk yi bu ñu ko lekkee man na leen utal amal jural problème de santé waaw loolu loolu it jar na bàyyi xel bu boobaa man na wax ak ñoom. ci euh, njekk ah wax dëgg yàlla ko euh, wax leen wax ñu rafet ah lii de jaru koon wax dëgg nag coono gii ngeen ci def yépp ngir seen tom ngi waaw bu manee bu dee togg la yoo xam ne dafa bari parce que keroog bi ñuy wax naan ki euh, li yonent bale saa saam doon Seydina Abu Hafs Umar ibn Abi Salama daa am luñ fàtte woon préciser walillahi alhamdu wal minna sama xelam ci door a dem nii mooy bi naan ko yaa ghulam booy lekk na tudd boroom bi tabaaraka wa taala te nga lekk sa ndejoor te lekk li féete li li li jàmbaarloo li jàmbaarloo gaw sa kanam loolu mooy bu dee ne lekk bi benn xeet la waaw nga ne ma loolu mooy la ma la mooy alhamdulillah soom bi lañ tay soom bi soom bi amul leneen luñ ci kii li ngay lekk mooy lekkal sa kanam bul ñëw di teg bu kanamu jàmbur ak kanamu janeneen waaye bu dee ay lekk la yoo xam ne dañoo wute comme ñu teg ay frites fay yaa ngi commencé nay yi xar kanam de masha allah ngi gi bët ja waaw ay frites lañ teg plateau boo xam ne plate boo xam ne dañoo teg ay salade fii ci digg bi wërale ko ndab li teg benn boxeur ci digg bi muy ganaar boo xam ne mu nga téye ay loxoom nii di la waaje kurpeñ jël ay furit def côté bee def côté bee te yow côté bi nga nekk amul furit ah <laughs> wala am na yeneen xeet yoo xam ne yaa fay yaamu ko gën a xam yu ñu def ci wet yi mais dañ koo def fii def fee def fii kooku manuñ ne waa ji eh yow lekkal sa kanam te kanamam ci ñax ne mooy salaat ci kese déet man na di jël ci lee di sàkk ci furit yi di sàkk ci yeneen yi ci ci ci ci yi. pas avocat nag ak fruit la de pas pas pas kii kii plaider ah benn fruit la boo xam ne damay gis gaa yi di ko ci boole yow fay yëpp xam nga leen mais pour leeral sa mbokk yeneen fayeen yi nga xam ne amaana xamuñu fruit boobu yu ñuy dagg la di ko def ci salade yeeg yooyu léeg-léeg dañ koy teg benn boor kooku mënoo ne waa ji ah yow lekkal ci salade fi nekk sa kanam kese non bu boobaa moom am na mën na jël fii boole ci lii ah mariner marier <laughs> kii bu dee mayonnaise bi dañ koo tege benn boor defuñu ko ci ñépp kanam def ko fenn foofu it kenn manu ko ne manoo ko di daal voilà loxtu loo ama am solo la nuqta bu muhimma la li al al wa ashaabi fay wa usrati fay al azima <laughs> fi akli wa shurbi wa ma walahuma <laughs> voilà léegi mooy loolu lu am solo la mooy man nga wax wax ju rafet ne é eh, yéen de seen lii bu dee lekk la yoo xam dafa wute comme yu mel noonu yow li nga xam ne moo la ciy allergique moo la ciy jural ay problème de santé bu ko laal mais laalal ci leneen li bañ gis ne laal nga ci lekk ci quand waaw même bu euh, euh, bu dee nag benn plat boo xam ne moom ci boppam affaire bi dugub lañ ko defe te yow da ngaa dugub xam nga am na nit ñoo xam ne bu ñu lekkee yàpp xar dañuy fatt mooy du ñu mën a nooyi bu par exemple bu dee ne sauce boobu lañ la def yow bu dee ne naan ci sauce beeg yooyu lu la yàqal dara mais yàpp yi ci boppam moo lay jural lool yow bàyyi fi yàpp yi te nga naan ci loolu ba gis ne naan nga ci waaw ndax tamit moo la yeneen way sa sa waxoon ci hadith boobu gisoon nañ ko fi <laughs> xam ne ci la <laughs> waa ji ne daa woor fekk mbokkam mi ñu invité leen ngir ngir ngir ngir ngir waajalal ko waaye defar plat bi teg waa ji ne damaa woor yonent bi saa ko yow sa mbokk daal di way xat la fa moom daal di lay ngaar daaj yow lu metti charge wu boppam ba léegi nekk ngir topp ngir laka ngir yow la place nga teg naan dangaa woor lekkal boo bu la nga woor beneen bés <laughs> voilà lekkal loolu tamit lu jaw bàyyi xel amul rek waaye damaa woor damaa ji nangam wala mooy yow da nga allergique kenn ni ñuy allergique bu ko laal ndax duñ la ne l'islam du ñëw naan la defal même bu dee après da ngay feebar mais yeneen yi bu dee loolu nga ne nga nga kii waaw waaye lu mu ci man di noonu même bi nga xam ne manoo ko lekk ndax moom kese la te loolu moo lay jural feebar wax leen delloo gu rafet ndax qawlul ma'ruf waaw loolu moo gën nga wax wax yu rafet waaw wa léegi nag loolu benn affaire moo xam beneen affaire yow loo xamante ne nii mooy yow de toute façon man nga koo lekk juralu la raison de santé mais nag sauf que miinoo ko wala tàmmoo di ko lekk te tamit du la wàccuroo parce que am na ñoo xam ne bu ñu xawee seexlu benn mbir ndax yore tubaab saa saam tegal nañ ko euh, yàqu kii euh, mbët mu ne man moo ba mu dugg say Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu ci kër Sayyidatu Maymuna ndax tàntaam la mooy rakku yaayam la wala rakku yaayam la moom Seydina Xaalid ibn Walid muy euh, ak moom Seydina Abdullah ibn Abbas Xaalid ibn Walid ak yaay Maymuna ñoom ñetti ñooñ ñoo bokk papa voilà léegi. Euh, euh, ñu dugg ci yeneen tooy saa saam ñu ñu tegal ko mbëtt mi am ci biir benn jigéen ci biir néeg bi ne eh wax leen yeneen tooy saa saam li ngeen koy tegal mu ne lan la ñu ne ko mbëtt la mu yëkkati loxoom lekkul. ñu ne ko mais daa xaraam mu ne déedéet lekk leen sauf que daa fekk mu nekk loo xamante ne nii bokkul ci suñu lekk fa ma jóge moo tax ma sama bakkan nanguwu ko loolu nit am na ci droit kenn ba mu cee ŋaññi nit waaw mooy nit ci nga ne. waaw man de lii wax dëgg yàlla mooy miinoo ko te boo ko lekkee man na laa wacculoo man na laa neerloo ba nga waccu fi te loolu moo mën nga koo loolu lépp mais après waxal wax ju rafet waaye bu dee nag boo xam ne moom de toute façon da nga ko yow lii non kii rek mais man nga ko lekk yow loolu waruñoo xam ñala waruñoo xam ne yow lii doo ko lekk loolu lu ay teggin la waaw waruñu koo xam léeg-léeg nga ñëw ñu eh, eh, taayal la ndeke yow doo naan ataaya bul ñëw bàyyi bañ attaaya jëndi ah, jëndi fëgal kii nu mu tudd ay naane ay maanaan ah yaa al akh al murtani jënd maanaan ay dafa shay'un min as-sukr wal maanaan est kii nga gis muy ëpp di poyal xale yi ni kii waa ji sonn ci fuural def nii kii nag la kaas bu bu baax ko teet ha ne la bismillah di la jox nga naan man du ma naan ataaya te yow sa naa ñàkk gi gaawul ci yow loolu gënal nga naan gaawul ci du problème wu santé tamu la waccoo du la du la teeyloo xel set da moom minu kese yow jëlal nga naan ah ba pare masha allah masha allah jazakumullahu xayran affaire bi neex na lool waay masha allah akramakumullah yal na leen borom bi talal te barke zaadakumullah wax leen wax li mel noonu mais nekk fi mooy nit nit dafa war a xam savoir vivre waroo yow li nga xam ne noonu nga mel sa kër ak yi nga xam ne yow foo génn ñëpp xam ne noonu nga mel déedéet waaw déedéet xool Seyna Anas nee na man doonu ma woon lekk ay courgettes yi ah mais li ma gisee rek tubaab saa saa doon ko lekk di ko buñ ko tegee ci ndab li niñ ko bëgg di ko topp di ko lekk ci laa commencé di lekk courgette bëgg ko ba faw demee fenn nga gan nga fa yàggul yéen lii nga xam ne man nga koo lekk du la jural dara mais nag rek waaw même bu dee doo lekk lu bari lekkal quand ba kii nga xam ne sonn na ngir yow mu xam ne kat am nga loo loolu nga xam ne mooy euh, sa euh, ay ay ay li nga xam ne mooy war a ne di way saa saa wax ko waaye dogal dogal dogal dogal dogal yow sa mbokk mi sonn ngir yow togg dem baloo nga naan ko damaa woor dogal nga woor beneen bés place am bu la neexee <laughs> voilà kon nag moom dafa am solo